aljihaadu fi sabilillah qiil summa maada qaal hajjun mabruur muttafaqun alayhi almabruur huwa allazii laa yartakibu saahibuhu fiihi ma'siya kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ci ñun ci kitaabul hajj benn bunt bii nga xam ne moom la fi indi baabu wujubil hajji wa fadli muy chapitre deux cent trente trois euh, ñaar téeméer ak fanweer ak ñett ci suñu jotaay bii ñu génn euh, gisoon nañ ñaari xadis yi nga xamante ne ñoom jotoon nañu gisoon leen euh, biñ ci mujj woon gis mu xadis mille deux cent soixante douze mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya ayyuhan nas inna allaha qad farada alaykum alhajja fa hujju walillahi alhamdu wal minna tey war a ba léegi ci bunt bii di wax farataalu aj ak ay ngëneelam mu jàll xadis bi ci tegu muy xadis mille deux cent soixante-treize mu ne waanuhu bii mu ngi koy jële ci saxaaba mu jëloon xadis bi léegi tañ fàttali ko bii weesu muy seydina mawlaana ad-dawsiyu abu hurayrata baayu muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu annahu qaala nee mun a su ila laajees nees annabiyu yonent bi ki yàlla solo sallallahu alayhi wa sallam dañ koo laaj ab laaj laaj bi mooy lan ayyul amali afdal waaye yonent saa sallam waa ban ci jëf yi moo gën qaal yonent saa sallam ne imaanun billahi wa rasulihi allah imaanun gëm billahi ci yàlla wa rasulihi ak ndawam mooy tawhid jëfu xol a'zam inda allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam waaw la ñu ne ko waaw summa maada waayoon saa sam ginnaaw jëf joojee waa ban moo ci tegu qaala mu ne aljihadu fi sabilillah allah mu ne mooy jihad dem ci toolu xare xare yi ngir lan ci yoonu yàlla nag fi sabili allah yoonu yàlla tii daal di koy wax ne ko summa maasa waaye yoon saa salaam ñetti yar <coughs> waaw waaw ginnaaw bii ban moo ci tegu qaala mu ne hajjun mabruur waaw hajjun aj goo xam ne pèlerinage goo xam ne mabruur waaw al imaamu Nawawi mu ne al mabruur ci suuf rahimahullah huwa mu ne baat boobu li muy tekki mooy <coughs> mooy huwa mooy huwa moom alladhi mooy aj ga nga xam ne laa yartakibu du def saahibuhu borom aj ga mooy kay aj <coughs> fii ca ajam nga ma'siya du xaref ay bàkkaar waaw du dem ba makkatal mukarrama zaadaha llahu sharafa di aj di def ay tojaange mooy fi nga xam ne du dem foofu di def ay ñaawteef loolu mooy hajjul mabruur kon mooy aj goo xam ne <coughs> nit ki defe na ko mu ware te defu fa ay tojaange ay ñaawteef ay bàkkaar mu ne muttafaqun alayhi bon noonu la ko tekkee am na yeneen après nañ ci ñëw insha allah lu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax ci wàllu hajjum mabruur insha allah hmm? eh, mu ne hadis bi kon muttafaqun alayhi al imaamul haafidu eh, an-Nawawi non an-Nawawi fan al imaamul Buxaari waaw amiirul mu'miniin waaw ka'batu ulamaa'il hadiis mooy kaabaay boroom xam-xamu xadiis yépp imaamul Buxaari mooy seen kaaba allahu akbar allahu akbar mooy amirul mu'miniin jiitu jullit ñaangoongu radiyallahu anhu wa ardaahu Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdisba wala Bardisba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah wa radiyallahu anhu <laughs> ak taalibeem bi daal imaam Muslim ah di di di di taar waa Nisaabuur waaw Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ala al-jamii léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce que dong ñoo solo ñu ne la déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi solo woon ko waaye na ko noonu ñoom ñaar seen taalibi dal imam at-Tirmidhi waaye naka noonu al imamu Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala daal dina koy daal dina koy solo moom kon nag léegi ñu ñëw ci yaana naka lañu ko <coughs> al imamaani daal di solowe waaw eh, eh, eh, léegi moom indi na ko imaamul Bukhari ci ñaari bërëb la ko njëkk indi muy premièrement kitaabul iman baabu man qaala innal imaana huwal amal foofu la ko njëkk indi waaye indi na ko kitaabul hajj baabu fadlil hajjil mabruur kon al imaamul haafizu nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne kita lay buñ jëlee fii comme que ci wàllu aj la ñuy wax nañ jël kitaabul hajj baabu fadlil hajjil mabruur mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah mu ne nettali nañu Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar ibn Abi Sarh al-Qurashi al-Amiri al-Uwaysi Abul Qasim al-Madani al-faqih muy ay al-Uwaysi rahimatullahi alayhi moom nag Eh, eh, eh, kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Sa'd mu ne nettal nañu Ibrahim ibn Sa'd ñii ñooy surtout Seydina Sa'd ki Abdurrahman ibn Awf yi mu Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim mooy kii Seydina Abdurrahman ibn Awf mooy maamam moom comme doomu Seydina Ibrahim Abdurrahman dafa am doom yu tudd Ibrahim gisoon nañ fi ñaari doomam yu siiw kenn ki moo gën a siiw keneen ci bokk euh, muy Abu Salama Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf keneen ki Humayd ibn Abdurrahman <laughs> waaw Humayd ibn Abdurrahman waaw ñoom ñëpp di taalibe ci al imaam Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhuma ak ñoom sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' kii nag mooy moom dafa am na beneen doom bu Ibrahim sayyidina Abdurrahman ibn Awf ah, léegi kooku mooy maamu ki te ñoom ñoo bokk tur Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf abu al-Qurashi abu Ishaq <laughs> al-Madani al-Baghdadi yu Zuhri la képp ku nekk satu Sayyidina Abdurrahman yow xam nga ne azza moom Zuhri nga radiyallahu ta'ala anil jami'i <clears throat> ah. mu ngi génn àddina la 182 am na wuute rahmatullahi alayhi ani Zuhri mu jëla ko ci seen mbokk mi daal Zuhri mi nga xamante ne moo gën a siiw moo leen gën a siiw di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Abu Bakr mi nga xamante ne mooy ponk mooy sëriñu ponkal yi gane àddina la cinquante génn àddina la cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn al-Musayyib mu jëla ko ci Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'iz ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad kii mooy sangu taabi'i yépp waaw taabi'i yi ci wàllu xam-xam moom la xam-xamam gën a jariñ muy Seydina sa eh, Sa'id ibn al-Musayyib eh, bul wax Musayyab de da ko doon bañ moo tax kullu Musayyabin fa bil fathi siwa ah, ba mu des moom mii di Seydina Sa'id ibn al-Musayyib Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala moom eh, nga xamante ne nii hmm, deux ans bi Seydina Umar nekkee xalifa deux ans la ci teg mu juddu waaw ah. dégg wax nañ ko fan yee mu nekk xale nekk ci jàkkaay yeneen saa saam Seydina Omar bi jiite benn di di di xutba àjjuma Seydina Omar di xutba sa waaye mokkal xutba bi yëpp da dégg rek mokkal lépp waaw am seen bopp fu nu xulwu na parce que dañ doon bàyyi woo ñoon ay bàkkaar comme ñun waaw <laughs> duñu takk tous parce bàkkaar man aw kullu bani aadama xataa mais ñun suñu xataa moom daa gën a tee garab moom ay xataa wu maa la moom moo da xam ne lii xaraam na waaye du la tee nga ciy gain waaw ba pare di fonto nit ñi jàpp na yow defoo dara voilà c'est pas grave voilà léegi nag boo tax it lépp luy cell te dina naqari taaju ci suñu bopp yi aslahana allahu waaye yàlla nañu yàlla yéwénal waaye allahu akbar waaw shakawtu li waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi imaamu Shaafi'i waaw Muhammad ibn Idris ash-Shaafi'i waaw rahimahullah bi mu ne man damaa dem ci sama sëriñ mi Waki' di ko jàmbat sama sama ñaawug mokkal man daal mokkal Shaafi'i man daal mokkal jaaxaloon na ma ma dem wax ko sama sëriñ bi ma ma gide ma tegtal ma ne ma bàyyil mooy yàlla waaw Shaafi'i men waaw bàyyil mooy yàlla waaw <laughs> mu xamal ma ne kana anna al ilma nuurun wa nuuru llahi la yu'tihi 'aasin waaw Waki' ibn al Jarrah ibn Malih ar-Ru'aasi mu man mi ah <laughs> Waki' ne ma eh, xam nga nooy def da ngay bàyyi mooy yàlla parce que da ngay xam ne li ci xam-xamu diine xam-xamu alquran ak sunna leer la leer la qad ja'akum min allahi nuur wa kitaabun nuur moom mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon lu tukkee ci moom leer la te alquran ci moom la ko yàlla jaarale waaw waaw mooy an nuurul mubiin sallallahu alayhi wa sallam waaw mu xamal ma ne nag gis nga alquran ak sunna xam-xam boobu leer la borom bi nag moo koy jox ku ko neex moo koy def ci xolu ku ko neex waaye am na ñoo xam ne du leen ko jox ñan ah aji koo xam ne daa dëkk ci mooy yàq waaw te borom bi lañu ko wattaqullah wa yu'allimukumullah ah borom bi nee na teet leen ma teet leen ma bay sàmmoon teg sama ndigal yi di sori sama tere yi ah ma ma xamal leen waaw bu ngeen koy def ma leen di xamal léegi ngeen nekk ay ulamaa o waaw ma ne bu ngeen koy def man borom bi maa leen di xabal ah, waaye léegi nag bu dee rek defuñu ko nag waa saa laa ko daa kii. ah ñu na waaw waaye wattaqullah wa yu'allimukumullah loolu moo fi ne teet leen yàlla di sàmmoonteeg di ko seet di ko bàyyi xel ci ndigalam yi di takkoog moom di ko bàyyi xel ci tereem yi di sore ak moom bu ngeen koy def léegi borom bi di ubbi seen dënn di leen xamal ay xam-xam yoo xamante ne nii yaakaaru ngeen ko woon wa man yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib waaw borom bi xanaa waxul ci suuratu talaaq waaw wattaqullaha wa yu'allimukumullah loolu mooy sa aaya bi dina gudd ci alquran aayatu dayni ca fin la ko borom bi wax aaya boobu nekk ci baqara dina gudd ci saaru alquran yëpp nga xam ne aaya bi moom dong page la aaya bi page la paaj la foofu la ko borom bi waxe wattaqullah wa yu'allimukumullah mu ne waman yattaqillaha ca suuratu talaaq nag képp ku teet borom bi sàmmoonteeg ay ndigalam li ci fee tënku ni noo ko mane ay tereem nga sàmmoonte mooy ba wax nañ la tere amul ni ma ko mane gis nañ ko ci hadis bii ñu génne yeneen saa sam nee na ida amartukum fa ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa ida nahaytukum an shay'in fa'da'uhu waaw bu ma leen digalee mbir na ngeen ko dikke seen kem kattan waaye bu ma leen tere pareen amul pareeguma comme niñ fi yàggee wax kon mu ne képp ku teet borom bi bay sàmmonteeg yooyu yarzuqhu borom moo koy wërsëgal te wërsëgu borom bi bi ci ëpp doole mooy xam-xam wërsëgu borom bi ginnaaw bi mu la defee jullit bi ëpp doole bu mu defal jaam mooy xam-xam waaw wattaqullah wa man yattaqillah yarzuqhu min haythu la yahtasib moo koy wërsëgal ay xeetu xam-xam yoo xam ne moom masula yaakaar masula bokk sax ci imagination yu ko borom bi di ay flux xam-xam yu muy déverser ci xolam mu nekk géej goo xam ne du fer di tëmpëme waaw di di di di waaw amul tefes waaw man yattaqillaha waaw noonu la koy defal kon nag loolu imaamu Shafi'i loolu ko wakkee wax loolu alquraan sala <laughs> ñoom yéen al waxu alquraan la ak sunna billahi radiyallahu anhum kon ñu ngi woon ci e, Seydina Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala moom mii voilà dañoo wax ne daa dégg xutba Seydina Omar mokkal ko waxoon nañ ko fan yee moom xam nga moom gorowu Abu Hurayra la quoi vay xam nga luy gorow gorowu nit loolu moom war nga koo xam même loo nekk nekk gérer ah xanaa nag <laughs> wolof yi ngay dégg saa su ne nag xanaa xam nga luy goro nag vay ah <laughs> mooy moom nii Saïd ibn Musayyib moo doon denc doomu moo ne woon le mari du de la fille de Abu Hurayra voilà Seydina Abu Hurayra doomam la ko mayoon doom bu jigéen sayna Sa'id ibn al-Musayyib hein wala <laughs> eh? Ali ibn al-Madini sëriñu imam al bi gën a mag mu ne la a'lamu fi at-tabi'ina awsa'a ilman minhu mu ne man de man Ali ibn al-Madini hayyatul wadi al-Basri xaw ma danga koo gëj a nga foog ne kii wax ku tuuti la billahi imam al-Bukhari nee mi ma la wax léegi ne mooy kaabaay boroom xam-xamu hadis yi waaw buñ ko gam-gam le woon ak kaaba gi moom la boroom xam-xamu hadis yi di wër moom imaamul Buxaari radiyallahu anhu <laughs> nee na <laughs> man man de bal Buxaari du ma wàcce sama bopp ci kanamu kenn lu dul sëriñ bi Ali ibn al-Madini mi Allahu akbar kooku ko yaakaar ne n'importe qui la te xoolal sëriñu imaamul Buxaari yi ni ñu bëree képp képp kenn kii rek la seppi ne kooku kese man laay wàcc sama bopp ci kanamam parce que loolu xam nga nit ñi imaamul Buxaari loolu mu wax dafa nekk d'une capitale lu am solo boo xam ne foog naa ma son nañ ko fa wax mooy nit léeg-léeg borom bi dina am lu mu la ràññee gis nga nag boo newee foo xamante ne nit ñi dañoo nekk bëgg réer ci say mbir bëgg laa fowe wala teg la foo xam ne àggoo fa wala fowe li nga yor te borom bi màggal ko amatoo droit di noppi daan da jaar ay fausse modestie yooyu déedéet waaw si waxoon nañ ko fi bi nga xam ne ci laa leen ñun li ñu li ñu miine en tant que wolof toog di waxtaane yoo ay sujet yoo xam ne masala yoo xam ne ci diine Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bu masoon a topp ci noppam haadisa xew-xew meloon masoon a am day dajale ulamaa'ul saxaaba saxaaba yu mag yi ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom Seydina Usmaan Abdurrahmaan ibn Awf Sa'd ibn Abi Waqqaas ñoom Seydina Ibn Mas'ud ñooñu la doon dajale. radiyallahu anhum daal di leen laaj ñoom Ubayy ibn Ka'b Abul Mundhir <laughs> ñooñu lay woo ñoom Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu dajale leen def commission laaj leen ci masala bii lan ngeen ci xam ak lan ngeen ci jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam noonu de la salaf yi doon def Seydina Omar noonu la doon def kanta ñun en tant wolof ngay gis ñu jël masala yooyu ku nekk di ci wax sa xalaat naan ku nekk naan lii laa ko yaakaare ñoo xamante ne faru feruñu ij ma ne manuñu bu ñu julli léegi nga gis seen julli am erreur bu ñu jàpp nga gis seen jàpp am erreur daanaka xamul amoon lu ñuy war a def ci diine loolu am na erreur léegi ñuy ñuy ñuy fontoo suñu bopp di foog ne ñun ah hum rijaalun wa nahnu rijaal <laughs> yaa hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim naan gaa yi yow ay góor la ñun ay góor la ñan góor yow yow góorante nga ak imaam Abu Hanifa yow da feebar wala la way yow <laughs> la hawla yaw bala ngaa wax lool àggal ñoom fa ñu àgg nga door a wax lool yow àggoo fenn amoo àll wa yow àll wa mooy yow bu doon école bi yow t'es pas inscrit yow fi ñuy inscrire sax xamoo fa da ngay wëndën kese après nga jàpp sa bopp yow un professeur émérite professeur boo xam ne professeur bu ñu xam la bu def ay preuve am ci université bi ba ñëw ba nekk retraite gaa yi. teel ko titre de professeur waaw ba di di laaj ay sox ay ay ay xalaatam ay ay pensées ci mbir di ko bu bari te jàngaleetu wala mu nekk koo xam ne domaine yi ñépp xam ne sa yow nga jàpp yow yaa ngi taxawaalu ci mbedd mi xamoo yu x ak y ba pare jàppe sa bopp comme professeur boo xam ne professeur d'université boo xam ne émérite en mathématiques yow da ngaa feebar wala la naan nahnu rijaalun wa hum rijaal yow xam nga loolu doo ko xam nga foofu moom doo ko fi wax yaa ko gina tay mais bu dee yëfu diine nag ku nekk di permettre sa bopp parce que ça bàyyee diw voilà kenn gën am mer yee daa nga am ma ne doo waaye wax lu amul xam nga bu dee mbiru àddina moom ñeme woo ko parce que xam nga ne <laughs> boo fi ñëwee gars yi équation racine carrée lay dóoral sax ne la ay wët toj ko ñu xool nga nekk fay nakk nakk yow bala yaa yow racine carré sax boo mayul baat bi rek mënoo ko wax naan lan lan kaari ñu xam ne yow xamoo dara waaw ñu jàpp la jël ay yar bàcc la so so lu bu dee diine nag ku nekk jàpp na da cee ñu mu wax sa xalaat déedéet déedéet loolu waru deme demee noonu ak waru képp la tudd ak ñàkk xam tuus voilà kon nag loolu lu xam-xam solo la kon Ali ibn al-Madini mi imaamul Buxaari li tam wax lool c'est juste pour ça ak wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ndaa xéewal borom yim la defal na ko waxtaane léeg-léeg dafa baax gars yi bu ñu neree nekk ci jotaay yooyu alhamdulilah jàpp ko wax sa xalaat nga leen hee bi ñuy waxtaane leneen lu dul diine moom ku mu neex manoon nga wax te loolu sax li jaadu mooy ña xam wax waaye nag fii daal gën a téye corse côté diine moom ki xam mooy wax wala ñi xam ñi xamul noppi. waaw léegi nag ba nga xam ne gis naa ne yéen kenn maîtriser wu ci dara ci masala bi te man alhamdulilah yàlla def na ma maîtriser ko léegi yéen ñëpp ay noppi ma xamal leen masala bi léegi wax naa la boo ko waxee nag gars yi dañuy jàpp ne bu leen ñu la fa mag moom mais booy bi booy booy bee fuuy fuuy mais saa yi daal moo rëy quoi kii moom ba tey dégg ko li ñuy wax nan nan nëpp leen ma jàngal leen. Eh, eh, eh, bu ñu fontoo. ma ne yow yaa xamul dara c'est normal noonu ngay wax mu leer mettre les points sur les i et les ci teey ñoo xam ne du loolu mooy li jaadu wallahu taala alam kon saydna ali ibn al-madini mu ne man de xaw ma ci taabi'i yi ku gën a yaatu ku gën yaatu xam-xam ki nga xamante ne mooy sa'id ibn al ibn hazan hein radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma baayam saxaaba la woon ah, léegi kon an Sa'id ibn az-Zuhri mu jële Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayra mu jële al-Hafiz ad-Dawsi ah, ah, di eh, eh, kim taanu jamono ci wàllu mokkal ci wàllu takk hadith Yonent bi alayhi salaam cinq mille trois cent soixante-quatorze cinq mille trois cent soixante quatorze cinq mille trois cent soixante quatorze hadis <laughs> la saay dalli bi léegi jàngale allahu akbar ah kon an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'maali afdal qaala iimaanun billahi wa rasuulihi qiila summa maada qaala jihaadun fi sabilillah qiila summa maada qaala hajjun mabruur dental imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj moom benn bërëb kese la woon di kitaabul imaan baabul imaan billahi afdalul a'maal mu ne wa haddathana Mansuur ibn Abi Muzaahim al-imaam Muslim mu ne wa haddathana te nettali nañu Mansuur ibn Abi Muzaahim suñu sëriñ de Mansuur ibn Abi Muzaahim Bashiir at-Turki ah, Abu Nasr al-Baghdaadi al-kaatib rahimahullah génn àddina la 235 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Sa'd gis nañ ko sànq rahimahullah qaala ha rahmatullah alayhi ma mu ne ha imaam Muslim ne taxawal ma ci càllale bi maa ngi daw ëndil la beneen càllale nga gis mu ne wa mu ne haddathani mu ne nettali na man dégg nga Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad di Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad ibn Abi Hashim al-Warkani wa Abu Imran al-Khurasani wa al Baghdadi rahimahullahu ta'ala génn àddina 228 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Ibrahim mu ne yani ibn Sa'd mooy Ibrahim bële mu ne xabaare Ibrahim imam Muslim ne kim ci jublu nag mooy ibn Sa'd bële mooy ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf an ibn Shihab mooy az-Zuhri la wax fële benn la moom la an Sa'id ibn al-Musayyib gis nañ ko nag an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala su'ila Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali afdal qaala iimaanun billah qaala thumma maadha fi qaala la wax ah qaala qaala ah xam nga qiila thumma maadha fi qaala qaala thumma maadha qaala al-jihaadu fi sabiilillah qaala thumma maadha qaala hajjun mabruur waaw mu ne wa fi riwaayati Muhammad ibn Ja'far qaala iimaanun billahi wa rasuulihi mu ne ci riwaaya bi nga xam ne nag ci Muhammad ibn Ja'far moom la jaar foofu dane dane mu ibn Ziyad mooy deuxième ibn ha wa haddathani Muhammad ibn Ja'far bu ko jaawale tele de Ghundar euh, euh, euh, Ghundar en fait du sëriñ ñoom imam Muslim bu wax bu yemoon rek ci Muhammad ibn Jaafar wa ha haddathani yow mi nga xam ne da yaa ci daar gi war ngaa ne Muhammad ibn Jaafar mi nga xam ne moom lañ naan Ghundar du sëriñ ñoom imam Muslim seen sëriñu sëriñ la kii seen sëriñ mooy Bundar Muhammad ibn Bashar voilà moom mooy jële ci Muhammad ibn Jaafar muy jële ci kan bàyyi jiitleem Shu'ba lu bari voilà kon même bu yemoon rek ne wa Muhammad ibn Jaafar yow yaa war a xam ne imaam Muslim moom Muhammad ibn Jaafar bi ñu naan Ghundar kooku du sëriñam jotewu ko sëriñu la ay sëriñ ay sëriñam ñoom Muhammad ibn Musanna ñoom Muhammad ibn Basharin waaw kon nga xam ne kon Eh, eh, kii loolu eh, nit ki danga war a xam lool boo maara maara santeeg ak xadiis yi rijaal yi da ngaa war a xam ne kii ki ñu war a mën a jële ci ñoom ak ñi nga xam ne mënuñu jële ci ñoom moo tax bu nee ca suuf ne wa fi riwaayati Muhammad ibn Ja'far bul jàpp ne beneen riwaay la lu mu tuddul muy Gundar déedéet mooy li mu la wax léegi waaw al warkaniyu waaw al Baghdadiyu al Khurasaniyu waaw ibn Ziyad muy Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad rahmatullahi mu ne bu dee foofu dane qaala imanun billahi wa rasuli da de imanun billahi wa rasuli waaw comme ñi nga xam ne noon lañ gis ci riwaya al imamu al Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala léegi ginnaaw li ana ban lëkkaale la suñu bunt bi daal di xam ak li nga xamante ne mooy suñu Euh, euh, euh, ni mu tudde hadis bi na am ak bunt bi dañ naan la baabu wujubil hajji wa fadle ñaari hadis yi ñu wobbu bi passé hadis ibn Umar bi buniyal islaamu ala xams ak hadis sayna Abu Hurayra biñ fàttale bi ñuy tàmbali léegi yaa ayyuhan naas inna allaha qad farada alaykumul hajja fa hujju yooyu lu mu doon wane waruk aj waaye dana la wa fadli ak ngëneelam léegi nag fii mu ñëw nag di la wax tàmbali nag di la wax ngëneelu aj mu ne yonent bi saa saam dañ koo laaj mun di xadiis bii ne dañ koo laaj ne ko ban jëf moo gën waaye yonent saa salaam ban jëf moo gën mu ne imaanum billahi wa rasuulihi muy jëfu lan jëfu xol waaye bi mu paree ci lool qiila summa maada ginnaaw ñu ne ko waa lu ci tegu qaala al jihaadu fi sabilillah mu teg deuxième position lan jihaad ci yoonu yàlla bi mu paree loolu qiila ñu ne ko summa maada troisième position mu ne qaala hajjum mabruur aj goo xam ne mabruur la gu baax la waaw kon loolu di gëneel gi nga xam ne mooy bokk na ci jëf yi gën yeneen saa salaam di lim ñett yi mu lim ba ko ñetteel mooy al hajjun mabrur aj goo xamante ne bu baax la léegi nag e, bala ñoo ñëw bala ñoo kon nag yell na moos ñu taxaw tuuti ci hajjun mabrur gis nañ li imaamu xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala daal di wax ne mooy huwa alladhi la yartakibu sahibuhu fihi ma'siya mooy aj gi nga xam ne boroom defu ci ay ñaawteef ay bàkkaar léegi loolu benn wax la al imaam al hafiz ibn hajar bon indi na wax yu mel ni ginnaaw gi mu ne qaala ibn xaalawayh mu ne al imaam ibn xaalawayh da nee na al mabruur al maqbuul xam nga lan la hajjun mabruur mooy aj bi nga xam ne bu ñu nangu la mu ne wa qaala ghayruhu am na ñeneen ñu wax te moom la imaamu Nawawi wax ni moom la dëgëral te dina ko wax nii mu ne keneen ku moom nee na rahimahullah alladhi la yuxaalituhu shay'un min al ism mooy aj gi nga xam ne jaxasoowul ak moom dara ci ay bàkkaar mu ne wa rajjahahu an-Nawawi mu ne al imaam an-Nawawi moom moom la dëgëral ne lii mooy hajjul mabruur waaw mooy ak li mu wax ci benn huwa alladhi la yartakibu saahibu fihi ma'siya mooy ak laa yuxaalitu walladhi laa yuxaalitu shay'un min al-ism ak ga nga xam ne eh, du jaxasoog moom lenn ci wàllu bakkaar mu ne wa qaala al-Qurtubi ah al-imaam mu ne al-Qurtubi nee na rahimahullah al-aqwaal allati zukirat fii tafsirihi mutaqaaribatul maana mu ne ma ne wax yi nga xam ne moom lañ wax ci mabruur hajjun mabruur li ñuy tekki seenu maanaa jege na waaw mooy li ñuy tekki daal boo seetee bu nekk liñ ci wax xam nga bi ñu nangu te borom bi du nangu lu dul lu yiw lu sell lu teey mooy loo xamante ne eh, eh, eh, dul ay waa ji daa def yi tojaangeem yu bari ñëw toogaale waaw même bu dee borom mooy al-Ghaffar mooy aji mu ne wa hiya maanaa yooyu boo seetloo lan la jege anna annahu alhajju alladhi wuffiyat ahkaamu mooy aj yi nga xam ne matal nañu atteya wow waqaa mawqi'an mu taxaw taxawaayu def benn effet lima turiba min al mukallaf ala al wajhi al akmal waa ji mukallaf bi nga xam ne moom lañ wax nga ñëw aj si mu defe ko ci wàllu nga xam ne ci la gën a mate wallahu a'lam ah léegi kanta al imaamu al xaafidu ibnu Abdul mu ne huwa al mutaqabbal li nga xamante ne moom la ibn Xaalawayh daal di wax ne al mabruur mooy bi nga xam ne daal mooy bi ñu nangu. mu ne waaye imaam al xaafid ibn Abdul Barr waaye wa qiila rahmatullah alayhi waaye nag am nañu ne alladi laa riyaa fii mooy aji nga xam ne amul gis la waaw dem. Eh, aj goo xam ne daanaka aju publicité la aju puuk mu ne bu mooy boo xam ne du lool waa ah. walla suma ak déggtal waaw ma yow booy booy aji nag ñépp yëpp boo ñëwee nag ñépp yëpp képp ku juum balay woo yaw yow yow maire bi walla yow paa bi wala yow waaji wala yow soxna si ba jaar sa tur fàttee wax allaaji ajaratu nga mere ko waaw parce bi mu la woowee neewu la allaaji Sulaymaan waaw te da ngaa dem Makka kon daal kii daal sama dem Makka gi da koo da eenal da cee een quoi da koo merloo alors que déedéet <laughs> wala dañ waa war a dégg nag ba léegi maa ngi dégg ñuy wax sama tur bi ci conférence bi waaw naan naan naan naan Serigne Ablaye waaw Serigne baax na waaye Serigne Alxaaji Abdullahi wala Ablaye laa bëgg man ndax dañu la war a xam ne dem naa ba ba ba ba makka laa wax waaw déet yooyu nga bañ ko def quoi mooy aj goo xam ne amul ngistal amul déggtal wala rafasa wala fusuq amul waxi kàccorte yu jëm ci wàllu sëy wala fusuq amul kàccorte mooy dem foofu di def yoo xam ne yu génn gaam la yoo xam ne l'islam dala koo tere ngay ngay bu ko dépasse nga koy def waaw dem ba foofu euh, ak ji di xuloo ko di xeex tout le temps gis la ci kaaba gi ngay ngay sakk benn waay parce que de la pousse nga dóor ko pour pay tël waay doo seetli ah way naar yi nangam nangam wax sa way wal iyaadu billah il faut mu bañ a nekk yooya mu ne wa kaanat an nafaqatu al imam ibn abd bar mu ne ba pare ñi ñu ne te dépense da ngay def fii min al maal tayyib hajjun mabruur yi lépp la te dépense da ngay alal da nga dépense ñëw ci aj yi mu nekk ci alal joo xam ne ju teey la jóge waaw mu ne wa an ibni umar jële nañ ci abdallah ibni umar radiyallahu anhu qaala mu ne alhajjul mabrur it'aamu ta'aam wa husnu suhba mu ne daal aj gu baax xam nga mooy lan aj gu al mabrur mooy leele ñam ak rafetal fak àndandoo ña nga àndal ci aj ga nga neex a nekkal waaw bañ a nekk koo xam da ngay diis ci nit ñi sonal leen booy ñëw sax gaa yi noppi waaw sa làmmiñ wi kese la ñuy dégg ngay loraate ci sa làmmeñ yéeg sa yuuxu yéeg sa bagage yéeg sa lu nekk boo ñëwee néeg bi ñi nga bokkal néeg yow boo nee jaax daal ñu nekk ci jahannama kenn nag nga neetu la wax parce ku wax nga tappaas ko nag euh, ab ab ab ab ab ab xuru nag waaw ba ñépp yëg leen déedéet loolu waroo ko dekk wa husnu soxba rafet ak ànd ak ña nga àndal ba aj ga jeex waaw moo xam ñi nga xam ne yéen ànd waaye tamit ña yàlla booleel ca aj ga nga dajeek ñoom le pakistanais le nàngam le nangam nangam l'australien l'américain le français le portugais le wolof le nangam nangam le burkinabé ñépp koo fa dajeel bu képp ku fekk ak yow mu xam ne yow mii ko rafet yi jikko ma voilà kon loolu la waaw mu ne war a waa Damratu ibn Rabi'a al imaam al Haafiz ibn Abd al Barr al Andalusi dëkkoon fii ci l'Andalusi fii ci Espagne rahimahullah mu ne ta soloona Damratu ibn Rabi'a an Thawr ibn Yazid mu jële ci Thawr ibn Yazid rahimahullah annahu qaala mu ne man amma haadha al bayt wa lam yakun fiihi thalaathu khisaalin lam yaslam lahu hajjuhu man lam yakun lahu hilmun yathbutu bihi jahluhu wa wara'un amma harrama allahu alayhi wa husnu suhba liman sahiba allah ma ajmala hadha alqawl <laughs> mu ne nee na moom Fawr ibn Yazid rahimahullah mu ne gis nga lii man amma hadha albayt képp ku jublu mooy alhajj amma waaw anni ma'i haythuma yamamtu yatba'uni la imaamu Shafi'i doon wax sama xam-xam daa ànd ak man fu ma jublu moo ànd ak man mooy am ma ah waaw mooy loolu mooy jublu waaw waaw mu ne képp koo xam ne dafa jublu néeg bii di bin yagu sell gii di kaaba gi walam yakun fiihi salaatu xisaal te ñetti jikko yi àndul ak moom takkoowul ak moom kooku ajam euh, muccut ajam muccut mooy amul aj biñ naan mabruur loolu la bëgg a wax waaye yooyu jar naa xam de mooy képp koo xam ne amoo ak teey ak xel gu yaatu ak teey gu ànd ak xel mu yaatu moo xamante ne ci ngay takk sa griir nga bañ a përëxërëxi gaaw di brusque ci ay mbir te xamoo àtte ba te nga xam say limite xam li nga xam ak li nga xamut tamul am kersa laaj ñi nga xam ne ñoo la tane ñu dimbali la parce que boo fa ñëwee jàpp ne ah man daal sawaay man nga xam ne fu ma jógee ak ñii sax ànd ak man ci ak jàpp nañ ne maa fi gën a xam nga ñëw di def loo xam ne te gëstuwoo ko ba mu leer te laajte woo ko ba mu leer nga ñëw di def alors que da nga def du noonu kooku jaahilun mulim aji réeraakoon la boo xam ne bu ŋàññuloo goog da ngay am teey am xel mu yaatu moo xam ne moo lay may di laaj mi nga war a laaj tey gëstu yi nga war a gëstu goo xam ne ci ngay lay permettre nga takk sa grier benn wa war a ànd ak ak sàmm goo xam ne moo lay téye am maa nga wëllif xaramallahu alayhi li yàlla xaraamal ci yow nga sori ko aji tentation yi bari na de te yépp borom bi da leen la xaraamal nga fexe yooyu nga sori leen benn wa husnu suhba liman sahiba rafetal ak àndandoo ak compagnonnage ak ki nga xam ne moom ngeen àndal ak wax naa la nag loolu ki ma àndal rek jóge euh, ñu jëlandoo vol Dakar wala Paris wala Italia Alitalia wala Sautia ñu daal di ak si jóge Europe loolu loolu kese déedéet